أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم qaalu balaa walaakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaaniyyu hattaa jaa'a amrullaah wa gharrakum billaahil gharuur فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها qad bayyannaa lakumul aayaati la'allakum ta'qiluun innal musaddiqiina wal musaddiqaati wa aqradu llaaha qardan hasanan wa aqradu llaaha qardan hasanan yudaacafu lahum wa lahum ajrun kariim والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fil amwaali wal awlaad kamasali ghaythin a'jabal kuffaara nabaatuhu summa yahiiju fataraahu musfarran ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما wa fil aaxirati azaabun shadiidun wa maghfiratun min Allaahi wa ridwaan wa mal hayaatu dunyaa illaa mataa'ul ghuruur سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم maa asaaba min musiibatin fil ardi wala fii anfusikum illaa fii kitaab illaa fii kitaabin min qabli an nabra'ahaa inna zaalika alaa llaahi yasiir. likay laa likay laa ta'saw alaa maa faatakum wala sadaqa Allahu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu muy jàng suuratul Nisaa ne ko xasbuka xasbuka maanaam baax na wa ja'alnaaka alaa haa'ulaa'i shahiidan bi mu njëkkee foofu mu ne ko xasbuka maanaam mooy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 alayhi rahmatu wa ridwanul bari gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabu istiqbalil imam an-nas fi xutbatil iid buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci jàkkaarloog yi nga xam ne moom la imam bi war a jàkkaarloog nit ñi ci xutbay iid gisoon nañ ci wax bi nga xam ne moom la sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu nettali woon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne qaama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam muqaabila an-nas yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taxaw jàkkaarloo ak nit ñi naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi sub tabaski ci pàq bi nee na mu daal di julli ñaar raka thumma aqbala alayna bi wajhi topp nag mu daal di jàkkaarloo ñun ak xar kanamam gi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu gisoon nañ ci baabul alam baabul alam alladhi bil musalla buntu mandarga bi nga xamante ne moom moo nekk ci fa ñuy jullee te bi soon ci xadis sayyidina Abdullahi ibnu Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom lay wax ne euh, mandarga bi mooy bi nga xam ne maanaam euh, moo nekkoon ci laata bi jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam amutoon waaye bi mu ci jamonoy euh, maanaam am na nag mandarga ta atal alam allazi inda daari Kasiir ibn Euh, ci mandarga bi nga xamante ne moom moo nekk fewetu kër ki nga xamante ne moom mooy moom mooy Kasiir ibn Salt euh, rahimahullahu taala ginnaaw ga tamit gisoon nañ ci baabu mu'azatul imaam an-nisaa yawmal iid bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci euh, waaraate xuppa bi nga xamante ne moom la imaam bi di xut di waar jigéen ñi bisub iid naka noon gisoon nañ ci hadiis Seydina Jaabir ibn Abdullah bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la doon leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa e, julli ayit ba noppi daal di def xutba ba mu noppee ci la daal di ñëw ci jigéen ñi e, daal di leen di waar fekk mi ngi su óonu ci loxo Seydina Bilal radiyallahu anhu naka noonu mu hadis Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne jëm ñu mbir moomu lay tegtale gisoon nañ tamit baabun idha lam yakun laha jilbaabun fil ayd buntu bi nga xamante ne mooy wax bu fekkente ne jigéen ñi amul jël jilbaab maanaam mooy yëre euh, euh, boo xamante ne day jot maanaam ci bisub it bi ana naka lay def maanaam gisoon nañ ci hadith sayyidatuna ummu atiya radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom moo ko doon leeral naka noonu maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne kon nag na ko maanaam ne ko te mbokkam mi jox baax na maam all ci bosam naka noonu léegi nag ñu daal di war a gis kon baabu i'tizaalil hayd haydil musalla buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci baabu buntu i'tizaal beru bi nga xam ne moom la war beru al hayd ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi gis mbërëg al musalla bërëbu jullikaay bi maanaam loolu day tegtale ci ne kon jigéen ñi bu ñu ñëwee ci bërëbu ci ñu ñëw ci bërëbu jullikaay bi waaye nag du ñu taxaw fi nga xamante ne foofu la foofu la ñuy jullee waaye dañuy xaw beru loolu bokk na ci li muy tegtale moom mooy ne jigéen ñi ñu dugg kon ci biir jàkka ji maanaam ci ngir ne jam maanaam jàkka ji place la boo xam ne julli rek lañ fay def waaye nag bu fekkente ne dañoo ñëw ci bisub korite wala bisub tabaski maanaam ñu dal leen jigéen ñi nga xam te ne ñoom ñooy gis mbërëk bu boobaa mën nañoo nekk maanaam dañuy toog ca ginnaaw waaye dañuy beru place bi nga xamante ne mooy place fi ñuy jullee maanaam moment bi ñuy julli place boobu foofu ñuy jullee ñoom dañ koy daal di beru loolu moom moo tax mu indi xadis yi nga xamante ne moom moo ñëw ni mun a qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathana Muhammad ibn al-Musanna te moom mooy al imam Abu Musa al uh, az-Zamin al uh, uh, maanaam al-Anazi maanaam ñu ñu ko maanaam mu siiwee ci az-Zamin maanaam mu nekk sëriñ waa ashaabu kutubu sitta gane àdduna téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar génn àdduna ñaar téeméer ak juróom fukk ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam kon nekk ci kutubu sitta moom sax sëriñ la sax sax ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ashaabu kutubu sitta mu ne qaala haddasanaa ibnu abi adiyin te moom mooy abu amran e, muhammad ibnu ibrahim ibnu e, Ibrahim maanaam Ibrahim boobu beneen maanaam ñetteelu Ibrahim bi moom mooy Abu Adi moo tax ñu naan ko Ibn Abi Adi ngir ne maamam la as-Sulami Abu Amr as-Sulami rahimahullahu taala di waa Basra génn adduna téeméerul at ak juróom ñeent fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an ibn Awn te mooy imam bu màgg boobu Abu Awn Abdullah ibn Awn ibn Artaban al-Muzani rahimahullahu ta'ala génn àdduna téeméeri at ak juróom fukk ak benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk tamit sëriñ ci waa Basra nekk seen imam mu ne an Muhammad te moom mooy al imam Muhammad ibn Sirin taabi'i bu mag boobu rahimahullahu ta'ala Abu Bakr al-Ansari nekk euh, euh, naka noonu imaam nekk tamit ci waa Basra nekk seen imaam génn àdduna téeméer at ak fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiis am nekk ci kutubu sitta an umm mu naan annaha qaalat annahu qaala nee na qaalat wax na ummu atiya radiyallahu ta'ala anha te ñu koy dàqantele xaqa maanaam te turam mooy musayba al ansariya radiyallahu ta'ala anha moom tamit mu nekk koo xamante ne xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta nga xam ne mi ngi génn àdduna ci eh, maanaam ci eh, liy wërwërloo ci juróom-ñaar fukkeelu at bi laataaj maanaam daanaka bi juróom-ñaar fukkeelu at bi di dugg si ci la génn àdduna mi ngi eh, génn mi moom li mu am ci ay xadis moom mooy ñeent fukki xadis euh, imaam al-Bukhari imaam Muslim dëppoo ci juróom benn imaam al-Bukhari wéetoo ci benn imaam Muslim wéetoo ci benn naka noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo solowee ci moom bokk na ci Seydina Anas ibn Malik Seydina imaam Muhammad ibn Sirin Hafsa bint Sirin di euh, mbokkam ak ñeneen ñoo xamante ne ñu màgg lañ ci taabi'i rahmatullahi alal jami' wa radiyallahu ta'ala anhum maanaam moom Sayyidat Ummu Atiyya radiyallahu anha mu ne na digal nañ ñu an naxruja ci ñu génn fa nuxraja ñu génn al ak al ñu génn ñu génne alxuyaba ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, jigéen ñi gis mbër gi wala awaatata ak gori wa zawa maanaam muy jigéen ñu mag ñi wa zawaatul xuduri ak borom maanaam ñi nga xam borom ruq yi mooy jigéen ñi nga xam dañu nekk ci ay tànt yoo nekk ci ruq bi mooy mooy jànkasi maanaam ñun ñëpp kon li mu xamante ne moom la wax fii moom mooy ne kon dañu digël ñu génn mu ne ñu ñëpp tamit ñu daal di Euh, génn léegi mu ne euh, qaala ibn Awn te moom mooy euh, um, ah voilà al imam Abdullah ibn Awn Abu Awn Abdullah ibn Awn rahimahullahu ta'ala mu ne awi awil wala boog al awaatiq ñi nga xamante ne ñooy gorey góor yi nga xam ne zawaatul xuduri maanaam jigéen ñu nga xam ne zawaatul xuduri boroom yi ruq lañ maanaam zawaatul xuduri boroom yi ruq lañ mu ne fa amaa li nga xamante ne al xuyyab ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi gis mbërëg nag ñoom fa yashadna nañ fekke jamaatal muslimina mboolooy jullit ñi loolu kon day tegtale ne mbooloo fu jullit ñi di daje jigéen ñinga xam ne ñoom ñooy gis mbërëg mën nañ faa teew comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci kitaabul hayd ak tamit ci hadith yi nga xamante ne moom lañu romb wa daawatahum ak seeni ñaan maanaam lépp loo xam ne maanaam seeni ñaan la kon bu boobaa ñoom jigéen ji gis mën nay sikar mën nay ñaan mën nay def yeneen ak yeneen li nga xam ne moom lañ koy tere moom mooy jàng alquran comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon wa ya'tazil na waaye nañu beru nag musallahum seen julli waay maanaam fi nga xam ne mooy place jullikaay yi nag nañ ko bero xadis bi gisoon nañ ko ci suñu jotaay yi weesu gisoon nañu ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro 324 351 971 974 ak 980 euh, dina ko indiwaat 980 ak euh, wala boog indi woon na ko 980 dina ko indiwaat 1652 maanaam fu benn yoon kon moom moo des fuñ ko war a gisee xadis bi insha allahu euh, taala te li aju woon ci taxrij bi tamit gisoon nañ ko ci jotaay yooyu wallahi alhamdu wal minna léegi mu ne baabu naxari wa zabh yawma naxari bil musalla baabu buntu bii moom mooy leeral an naxar mi nga xamante ne moom mooy euh, lot wa zabh ak rendi maanaam lot buñ ko waxee moom mooy gëléem yi gëléem yi la ñu roj lot Euh, li nga xam ne moom la ñuy rendi nag moom mooy xar ak maanaam li ko dalee ci nag xar ak bëy maanaam te ñooñu ñooy bahimatul an'am yi nga xamante ne ñoom la mën a tëbaskee masalan tey ganaar kenn mënu koo tëbaskee wala boog euh, leneen copine wala kanaara ñooñu kenn mënu leen a tëbaskee naka noonu tamit kenn mënut a tëbaskee kéwal wala yu loon noonu ñooñu nga xamante ne ci àll ba la ñuy dëkk ñooñu kenn mënu leen a tabaskee loolu kon te ñii nga xamante ne ñoom la ñuy tabaskee tekkantal bi aju ci ñiñ ci mën a tabaskee ak yan at lañ war am ak naka la loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay yi nga xamante ne ñoom ñooy jiitu ci bi nga xamante ne ci lañ tollee ci ñi ñuy tabaskee waaye li nga xam ne daal moom lañ ci namoon moom mooy de ren loj li nga xamante ne moom lañ koy def moom mooy gëléem ren bi moom la ñuy def ñeneen ñi ci def Euh, ngir ne euh, ñoom ñi niñ leen di rendee du benn maanaam façon bi ñuy rendee gëléem bokkul ak façon bi nga xamante ne moom la ñuy rendee xar yeeg nag yi ak ak bëy amma li nga xamante ne nag moom mooy baat yi nga xam ne moom la ñuy rendee loolu daañ ko ñëw léegi insha allahu taala mu ne euh, yawma nahri bisub loj gi maanaam dañ koy wax bisub loj gi waaye rende gi tamit ci la bokk maanaam benn la dañuy wax loj ngir mu làmbaale li nga xamante ne moom mooy rende gi ak loj gi yëpp bil musalla ci bërëbu julleekaay yi man na euh, te euh, waxoon nañ ne tamit ni xar maanaam bu nekk benn nit mën na koo rendi waaye bu fekkente ne nag la juróom-ñaari nit ñu ne mën nañoo rendi nag naka noonu juróom-ñaari nit yu nekk mën na noo bokk rendi gëléem loolu kon gisoon nañ ko mu ne qaala ak tekkantal yi nga xamante ne tamit ñoom ñoo ci aju woon mu ne qaala li isnaad muttasil fi al kitaab li haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy al imaam Abu Muhammad al Kula at-Tinnisi at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala génn at na ñaar téeméer euh, lu at ak fukk ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al Bukhari moom moo solo ay xadiisam. imam Abu Dawud solol na ko tamit ñetti xadis imam At-Tirmidhi solol na ko benn xadis imam An-Nasa'i fukki xadis ak ñett kon waa xadisam ñu ngi ci kutubu sitta ñu ngi ci kutubu sitta def ci sahih imam Muslim ak sunan imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' qaala haddathana al moom mooy imam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala abu Harith al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Euh, di waa Misra rahimahullahu taala naka noonu dëkkoon na Madina comme Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi itam rahmatullahi ala al-jami' moom mi ngi gën a àdduna ñeent fukki at ak ñett jàpp ñeent fukki ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi gën a àdduna ak juróom ñaar fukk ak juróom ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi a sallam hadiis am nekk ci kutubu sitta a ne a haddathanii Kasiir ibn Farqad te moom mooy moom it waa Madina la ginnaaw ga mu nekk Euh, euh, Misra moom tamit dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne euh, moom ak imam Layth bi ay maanaam maas lañ ñoom ñaar dañoo maase woon rahmatullah alayhi mu nekk tamit ci bokk ci siqaat yu màgg yi rahimahullahu ta'ala moom ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta an mu jële ci Naafi' maanaam kon da ngay gis ñoom ñaar ñoom ñaar ñii ñoom ñëpp ay taalibey Naafi' lañ waaye comme ni mu nekkee maanaam moom mi al-Layth ibn Sa'd Kasir ibn Farqad imam Malik ñoom ñi ñëpp ay taalibe Naafi' lañ waaye euh, hadith bi imam Layth daf koo jëlee ci kenn ci mbokk taalibe bi maanaam te lii nag moom moo tax leeral gi mu leeral lii su ko defutoon dañuy jàpp ne ci Naafi' la dé déggee maanaam tey moom imam al-Layth bu ne woon rek al-Layth ah, mu ne woon an Naafi' maanaam dañuy jàpp ne da koo déggee ci moom loolu nag moom la ñuy tuddee tadlis maanaam loolu xeet la ci tadlis maanaam mooy waaye tadlis googu moo tudd tadlisul isnad maanaam mooy day daf nëpp nëppal lu war a tax loo xamante ne dañuy jàpp ne mbir mi nii la ndekete daa am lu mu ci nëpp nëppal ca gannaaw lu mu ci làkk amma tadlisu shaykh nag moom mooy tey bu fekk maanaam comme fii bu doon tadlisul isnad la rek mooy ne danaan Naafi' nee na fekk Naafi' moom déggewul ci Naafi' donte moom yàgg naa toog ak Naafi' yàgg naa jàngee ci Naafi' waaye nag bii paa la mu déggee ci beneen mbokk taalibeem la ko déggee ngir ne fekkewul woon jotaay ba waaye Naafi' moo ko ko maanaam euh, moom mbokk taalibe ba woy te moom mooy Kasiir ibn Farqad bi euh, rahimahullah moom moo ko nettali te bu ko woon noonu nit ñi dañuy foog ne kon da ko dégg bu boobaa nag day daal di nekk mu dal lis ki nga xamante ne maanaam mooy ne koo xam ne day nëpp nëppal loolu nag euh, kon loolu moom mooy tadlisul isnaad bu fekkente ne tadlisu shaykh la nag moom mooy Euh, ngay wax di tuddee sëriñ bi loo ay mbir yoo ay ay tur yu bëri yu wuute yoo xamante ne day tax nga jàpp ne nit ki koy dégg jàpp ne ay sëriñ yu wuute la ndekete benn nit ki la maanaam loolu moom maanaam da koy ngay wut sëriñ bi di ko tuddee ay tur yoo xamante ne xàmme wuñ ko ko dégg nga euh, moom mu ne an Naafi' muy euh, mawla sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum moom mi nga xam ne mu ngi génn àdduna téeméer juróom benn ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ay nekk ci kutubu sitta an ibn Umar mooy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu al-Adawi Abu Abdurrahman al-Makki thumma al-Madani rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna juróom-ñaar fukki at ak ñett jàpp juróom-ñaar fukki bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam te ne moom mooy musnadam mooy ñaari junni ak juróom benn Euh, téeméer ak fanweeri xadis imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett imaam al-Bukhari wéetoo ci juróom-ñett fukk ak benn imaam Muslim wéetoo ci fanweer ak benn ci xadis Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anna an-nabiyya nen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kaana nekk na yan xaaru daan rendi aw wala boog yazbahu maanaam da yan yan xaaru daan laj aw wala boog yazbahu daan rendi bil musalla ci bërëb bi nga xamante ne Euh, moom mooy place bi nga xamante ne foofu la ñuy euh, jullee maanaam kon loolu moom mooy euh, wane li nga xamante ne te ba lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daf daan rendi mais daf daan wax bismillah maanaam bu ñuy rendi noonu lañ daan waxee ba pare place bu ñuy jullee lañ koy defee loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñii mooy imam bi imam bi sopp nañ ci moom comme ni yeneen ci bi daan def sallallahu alayhi wa mu rendee place bi nga xamante ne foofu la ñuy jullee Euh, maanaam fi ñuy jullee tabaski euh, bu ko defee ñeneen ñi ci des daal di xam ne moom kat rendi na ba pare ngir ne moom su rendeegul ñeneen ñi ci des euh, ñu mën a rendi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon bañ ca tollee loolu kon tamit moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ko rendi te loolu tamit sopp nañ ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy Euh, maanaam imam bi am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy ma'mum yi ñoom maanaam ñu rendee kenn ku ci nekk fa nga ne maanaam sa sa kër wala feneen rek maanaam ngeen dem rendee foofu waaye imam bu fekkente ne ma'mum yëpp dañuy ñëpp dañuy ñëw indi seen waa dëkk yëpp indi ko place bu ñu war a jullee maanaam boo muy tuut place boobu day daal di voilà ah, maanaam mën naa mën naa sobewu wala yu mel noonu waaye bu fekkente ne moom rek la imam bi loolu doot du am problème xadis bi imam al Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro cinq mille cinq cent cinquante deux imaamu euh, Abu Dawud dina ko xadis numéro deux mille huit cent onze imam An-Nasa'i dina ko xadis numéro mille cinq cent quatre-vingt-neuf quatre mille trois cent soixante-six ak quatre mille trois cent soixante-sept imam Ibn Maaja ko xadis numéro trois mille cent soixante et un euh, de imam Ahmad ibn cent soixante-six kon nañ Muslim ak imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhima mu bokk Euh, xadis yi nga xamante ne maanaam juróom ñett fukk ak benn yi nga xamante ne imaam al-Bukhari wéetoo na ko ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wëllif imaamu Muslim rahimallahu al-jami' mu ne baabu kalaamil imaami wan-naasi fi xutbatil iid baabu bunte ngi nii boo xam ne day wax ne kalaamil imaami kaddu yi nga xam ne moom mooy kaddu nit nit bi wan-naasi ak nit ñi fi xutbatil iid ci xutba iid maanaam ne imaam bi day wax nit ñi tamit di wax ci xutba it wa iza su'ila al imam waaw ak tamit masala yi bi nga xam ne mooy leeral ci bu fekkente ne imam bi dañ koo laaj an shay'in ci mbir wa fekk moom yaxtubu mu ngi xutba maanaam ñaari mbir la yoo xam te dañoo wuute maanaam mooy ne imaam bi di wax nit ñi di wax ci biir xutba gi fekk imaam baa ngi xutba lool moom dafa nekk loo xam ne dañ koy tere comme niñ ko teree ci àjjuma maanaam imaam bi di xutba nit kiy wax waaye nag su fekkente ne mu am beneen masala mooy su fekkente ne dañoo laaj imaam bi nag bu boobaa loolu lan la dagan comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci hadith sayyidina Euh, abu Seydina al-Barra ibn Azib bi radiyallahu ta'ala te moom la ñu war a gisaat insha allahu taala loolu dana mën a dagan waaye tamit mu nekk tam loo xamante ne comme ni mu mënee nekk ci tëb ci ci euh, juma noonu la mën a nekkee ci xutba yi waaye nag dafa war a nekk loo xamante ne soxla moo ko waral moo ko waral waaye du dagan masalan tey maanaam du yelloo ñu toog tey imam bi di xutba ñu jekki-jekki dagg ko di ko laaj ay masala yoo xamante ne maanaam amul rapport ak li muy wax wala bokk lu mel noonu maanaam donte yooyu am solo la bu boobaa dañuy bàyyi comme ni ko imam Malik waxe rahimahullahu taala ba ñu génn jumaa ji wala ba ñu pare xutba ba ñu paree julli waaye muy muy muy xutba ak yu mel noonu nga di ko dagg di ko laaj ay masala yoo xam ne amul rapport sax ak lii muy wax ni wala boog amul dara lu mu ko jote loolu moom yëlloowul wallahu a'lam mu ne qaala bi isnad muttasil fi al kitaab lay haddathana Musaddad mooy imam Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad ibn Mura'bal wala boog Mugharbal muy Abul Hasan al-Asadi al-Basri rahimahullahu ta'ala jën àdduna ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom hadith yu bari bari moom a tirmidhi solo na ko benn xadis moom an-Nasaa'i solo na ko ñaari xadis kon ñu daal di euh, waa ashaabu kutubu sitta kon ñun ñii solo nañ ay xadisam ba mu Muslim ak imaam a euh, ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala haddasanaa maanaam moom mooy euh, Sallaam ibnu Sulaym al-Hanafi rahimahullahu ta'ala muy Abul Ahwaf al-Hanafi di waa Kuufa moom rahimahullahu ta'ala génn àdduna téeméer ak juróom-ñaar fukk at juróom-ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme kan Hammad ibn Zayd comme kan imaamu Maalik rahmatullahi alayhi jame ñu ñëpp at boobu lañ génn adduna rahimallahu al-jamii' mu ne qaala haddathana Mansuur ibn al-Mu'tamir moom tamit waa Kuufa la muy euh, imaam Abu Attaab Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah ibn euh, Rabi'ata as-Sulami di waa Kuufa moom tamit di fekk ci bokk seen imaam yu mag yi nga xam te ne bokk na ci ñi ràññee ko ci ne duñu solo lu dul ci ku wóor ci ku dëgër euh, mi ngi génn adduna téeméer ak fanweer ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiis am nekk ci kutubu sitta an Sha'bi te moom mooy al-imaam Abu Amr Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala mi ngi gën a àdduna ñaar téeméeri maanaam mi ngi gën a àdduna ñaar fukki at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna téeméeri la ak ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne anil Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhuma di sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomu sahaaba Abu Umaama dañ ko Abu Amr dañ ko wax Abu Tufayl al-Barra ibn Azib ibn al-Harith ibn Adiy ibn Jism al ansari di al Haaris di bokk ci waa Aws nekk waa Madina ginnaaw ga tam mu dekk bokk ci waa Kuufa maanaam demoon Kuufa dëkkee foofu mi ngi génn àdduna juróom-ñaar fukki at ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom mooy musnadam mooy ñetti téeméeri xadiis ak juróom imaam al Buxaari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci ñaar fukki xadis ak ñaar imam al-Bukhari wéetoo ci fukki xadis ak juróom imam Muslim wéetoo ci juróom benn xadis ci xadis sayyidina al-Barra ibn Azib ta'ala anhu maanaam kon dañu gis ne waa xadis bi bi ñi nga xam waa Kufa ñoom ko solo imaamu Musaddad moom mooy waa Basra rahimahullahu taala bi sëriñ imam al-Bukhari bi rahimahullahu taala no qaala moom mu ne xatabanaa na nañu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yawman nahr bisub lajja maanaam moom mooy bisub tabaski ba'da ginnaaw as-salaat julli gi fa qaala maanaam kon ñu xamante ne kon ne xutba gi ginnaaw gi lay amee fa qaala mu daal di wax ne man képp koo xamante ne salla julli na salaatana suñu julli Ah, mu am mbir bu ñu war a leeral mooy ne xutba gi ne ñaari xutba lay doon maanaam donte ci xadiis yi bu ñuy seetlu dañuy gis ne benn xutba lay tudd lu ci bëri waaye ñaari xutba lay doon comme li nga xam ne noonu la nekkee tamit ijma'u borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi hatta ñi nga xamante ne ñoom ñooy zahiri yi ku mel ne ak imam ah, Ibn Hazm rahmatullahi alayhi ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne xutba gi ñaar lay doon Euh, wallahu a'lam mu ne képp koo xam ne julli na kon suñu julli gi wa nasaka ba pare mu daal di coobara mu jaamoo yàlla nusukana suñu jaamu yàlla yi nga xam ne mooy rendi gi faqat dëgg-dëgg afaaba da jàpp na daj na an nusuka li nga xam ne moom mooy rendi gi jaamu yàlla googu am na ko waaye wa man képp koo xam ne nasaka rendi na maanaam jaamoo na yàlla googu rendi qabla salaati lu jiitu julli gi fatilka loolu daal na xam ne rek saatu laxmin maanaam euh, euh, maanaam xarum maanaam kii la rek yàpp la rek ndawal rek la am rek maanaam moom amul dara maanaam koo xamante ne dafa rendi laataa ñuy julli moom moom rek moom yàpp daal la am euh, fa qaama mu daal di jóg nag Abu Burda ibn Niyaar radiyallahu taala anhu gisoon nañ ko euh, te mu nekk kon ndijaay ci Seydina na barra ibn Azib radiyallahu taala anhu fa qaala mu ne maanaam lii moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ko maanaam mooy taxaw gi mu taxaw di ko laaj di wax di leerlu mbir mu ne fa qaala mu ne ko ya rasulallah ay yow daal yàlla li sallallahu wa sallam wallahi waat naa ci yàlla laqad dëgg-dëgg nasaktu man de rende naaj maanaam mu jaamoo naa ko yàlla qabla lu an axruja ci muy génn ila salaati jëm ci julli wa araftu te xam naa ne annal yawma ne que bis bii rek yawmu aklin bisub lekk la wa shurbin ak naan maanaam lii fa ta'ajjaltu ma daal di koy gaawe maanaam kon li tax ma teel koo def mooy dama gis ne tey kat bisub feet la te bisub feet bernde yi da dafa war a baax maanaam te lekk bisub la ak bisub naan te wa wa akaltu kon lekk naa wa at'amtu te leele naa ahli sama ñoñ waaye wa jiiraan sama njaboot wa jiiraan yi ak samay dëkkandoo maanaam euh, loolu li tax kon moom mooy ne dafa gaaw a def lu baax maanaam dafa gis ne bis bii comme bisu lekk la ak naan maanaam bisu bernde la ma daal di gaaw a ne sa moom xar teel koo xëy def ko maanaam ngir ne saxaaba yi radiyallahu anhum dafa bokkoon ci seeni principe mooy ne bu yàlla digle yeneen bi sallallahu alayhi wasallam digle ñoom dañuy njëkkante gaawatu mooy ne yu saare una fil xayraat maanaam dañ daan gaawatu di njëkkante ci lu baax comme ni saabiqu ila maghfiratin min rabbikum loolu nga dégg dégg jàng nañ ko léegi ak wa saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna maanaam njëkkante leen daw leen jëm ci ah, ak fa firru ila allah daw leen jëm ci yàlla maanaam yooyu noonu ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum daf cee daf dañ cee Euh, euh, dañ ci daan njëkkante comme li alquran wax ci sootul na bi mu taggee ñenn ci jullit ñi ak seen ay jikko daan ulaa'ika yusaari'una fil xayraati wa hum lahaa saabiquun ñooñu ñooy njëkkante ci yu baax te ñoom ñoo cee jiitu ba pare daal di wax ne ak ci sootul waaqia na wa saabiquuna saabiquuna bi mu nee nit ñi yawmal qiyaamati ñetti la ñuy doon maanaam mu lim ñi nga xam ne ñoo waa ndeyjoor yi lu waa càmmooñ yi waaye nag mu am ñi nga xam ne ñooñu la ñuy tuddee as-saabiquuna mooy mun a wa saabiquuna ñi nga xamante ne ñoom bu yàlla diglee lu baax ñooy njëkk jëf loolu as-sabiquna ñoo ñooy jiitu tamit bu yowmal xiyaamee ulaayika yooyu gaay al na mooy ñi nga xam ne ñooñ la yàlla jegeñal maanaam ñooñ la yàlla jegeñal boppam dëgg dëgg dëgg ñooñ ñoo ñu jege yàlla maanaam mandargay jege yàlla xam ngeen lan mooy lan mandarga wax na maqaama boo gis nag am na mandarga mandargay ku jege yàlla mooy bu yàlla diglee mooy day njëkkante pour gaaw def li yàlla bëgg bu yàlla teree day gaaw tu bàyyi ci saa si loolu mooy mandargay jege yàlla mais mandargay jege yàlla du jege naa yàlla wax naa ko sol naa mbubb bu mag teg naa mbaxana sama kaw bopp jeex na déedéet mandargay jege yàlla liila bu yàlla diglee nga gaaw def bu yàlla tere nga gaaw ba loolu mooy mandargay jege yàlla alquraan ko def ulaa yusaari'uuna fil xayraat wa hum lahaa saabiquuna ñii njëkkanti ci yiw la maanaam ñuy njëkkanti ci lu baax te ñoo ci jiitu ak tamit wa saabiquuna saabiquuna te ulaa'ika al muqarrabuuna ulaa'ikal muqarrabuuna loolu kon moom dafa leer nañ ni mi di wallahu alam léegi nag mu ne fa qaala maanaam bi moo bi mu waxee lool ne malgré lool na nag fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ko tilka loolu nga def nag lool loolee shaatu lahmin mani xar moomu yàpp rek la maanaam malgré que maanaam kon nit ki ndeke ne yéeneem rek doyul maanaam yéene dañ koy fay su fekkente ne jëf maanaam jëf ji nga xamante ne moo tax ñu mën a maanaam bi war a lëkkaloog yéene gi jàppandiwul mais su fekkente ne nit ki yéene kese la am lu yéene ba baax baax baax bu jëf ja baaxul jëf ja du baax rek jëf ja baaxul rek voilà maanaam lii yàllay nangu mooy maanaam lii naan jëf ji jëf ju baax la mooy jëf ji nga xam ne dañ koo def no yéene ba baax na waaye dëppoo na ak li yeneen bi indi sallallahu alayhi wasallam loolu moom mooy li baax loolu lu ma ta bàyyi xel la maanaam euh, qaala mu ne ko fa inna li wér moom mooy indi nekk na fi man anaqa ab euh, gël maanaam ab bëy boo xamante ne euh, jigéen la maanaam mooy anaqa jazaatin boo xamante ne moom ci at lay tollool hiya boobu day xayrun ndax ngir ne bu dee bëy la faw mu am ñaari at mu nekk waaye hiya boobu xayrun moo min sha tey ci ñaari xar yoo xam ne ñoom laxmin yoo xam ne mooy ñaari xaru yàpp yi yoo xam ne yàpp lañ xar yoo xam ne moom bu ma ko rendoon yàpp bu duuf laay am bi boobu moomu ko gënal ngir ne xëy na béy bi ba yar la dañ ko koo may wala dañ ko maam daa am valeur sentimentale daal maanaam loolu mu nekk ko faxal ndax tajzi dana day kon an nii wallif ma ngir ne saxaaba yi radiyallahu anhum nga gis ne malgré que mbir mi yiw bi faat na ko mais moom ak te malgré que bi bëgg na ko lool mu am valeur sentimentale moom waaye jaral na ko maanaam ne jaamu yàlla gi faw mu dabaatal ko maanaam ñu ko wax tamit ne ko noo kom que ren di woon nga garaawul léegi bàyyi bu beneen yoon nga bañ a def même erreur bi déedéet dañ ko déedéet ren di waatal waaye comme que lii rek la am nag mu ne ko yeneen bi sallallahu alayhi defal ko loo xam ne moom rek ko sañ keneen sañu ko parce que moom rek moom moo mën tëral atte boobu mu ne ko xaala mu ne ko naam waaw walan tajzi waaye dootul doye kaan ahadun walis keneen baaraka sa ginnaaw loolu tamit day tekk na ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mën nay ber ay atte di ko beral ay ñenn ci nit ñi ñoo xam ne du ko boole du ci boole ñëpp loolu yeneen bi sallallahu alayhi am na sañ-sañ boobu comme ni nga xam ne tamit Euh, noonu lañ ko euh, gise woon bi imam al-Bukhari in na ko 951 955 965 968 ak 966 ci bii fii lañ ko mujjee gis ci téere bii nii maanaam ci kitaabul iidayni waaye daañ ko gisaat ci yeneeni téere ci hadith numéro 5545 5556 5557 5565 5563 ak 6673 li ajowoon ci taxrij bi tamit gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaabi ilayhi haddathana Hamid ibn Umar te mooy Abu Abdurrahman as-Saqafi al-Bakrawi moom tamit waa Basra la nekk koo xam ne Naysaburi la gin maanaam te qaadi la gisoon nañ ko moom ci baabu tashbikul yadayni ci kitaabu salaah gisoon nañ ko moom imam al-Bukhari wax ko muy jur muy mooy kon ñaareelu yoon bi nga xam ne ci lañ koy gis. ci xadis bi maanaam bii mooy ñaareelu yoon ñu gis ko ba pare juróomi yoon rek la imam al-Bukhari solo ci maanaam moom juróomi yoon juróomi xadis la ko imam al-Bukhari solool imam Muslim solool ko fukki maanaam solo ci moom bokk maanaam moom imam al-Bukhari solo ci moom juróomi xadis bii mooy ñaareel bi imam Muslim solo na ci moom fukki xadis ak juróom ci waa kutubu sitta ba mu jeex nag moom rek moom maanaam ñoom ñaar ñi rek ñoom ñoo solo ay xadisam mi ngi génn adduna Euh, ci njàlbéenu atum ñaar téeméeri at ak ñaar fukk ak ñett maanaam ay xadiisam nag ci ñaar saxax yi rek la nekk euh, rahmatullah alayhi maanaam kon ñeneen ñi ci def euh, waa ashaabu kutubu sitta ñeneen ñi ci des maanaam mooy ashaabu sunan ñoom indi wuñu ko rahimallahu jami'an Hammaad ibnu Zayd moom gisoon nañ ko moom lañ doon wax léegi ay mooy Abu Isma'il Hammaad ibnu Zayd ibnu Dirham al-Azdi al-Jahdami rahimahullahu ta'ala Euh, gi moom di euh, moom tamit waa Basra la rahimahullah Abu Ismaïl al-Azraq génn àdduna téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ginnaaw ga daa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ayyub te moom mooy al-imam Ayyub ibn Kaysaan as-Saxtiyaani rahimahullahu taala di Abu Bakr di imam waa Basra rahimahullahu taala génn gane àdduna juróom benn fukki at ak juróom ñett génn àdduna téeméer at ak fanweer ak benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Muhammad muy Ibnu Siiriin gis nañ ko léegi an Anas anna Anas muy Seydina ana anna Anas ibn Maalik muy Seydina Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam al-Ansaari radiyallahu taala an sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di xaadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xadis mu nekk ci kutubu mu nekk tamit imam bu mag maam bi nga xamante ne ci sahaaba yu ëpp liñ solo xadis la radiyallahu anhum mi ngi solo maam musnadam mooy ñaari junni ak ak juróom-ñett fukk ak juróom benn imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci téeméer ak fan fukk juróom ñetti fukk ci ay xadis imam al-Bukhari wéetoo ci juróom-ñett fukki xadis imam Muslim wéetoo ci juróom ñeen fukki xadis yi xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa qaala inna inna rasulullah naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam julli na yawma naxri bisub tabaski suma topp xataba mu xutba fa amara mu daal di digal man ka nga xamante ne zabaha dafa rende qabla lu jiitu as-salaatu julli an yu'ida ci mu euh, baamu zabhahu rendem maanaam kon loolu mu euh, mu mu mu baamu ko fa qaama mu daal di taxaw rajulun benn waay min al ansaar ci wàllu ansaar te moom mooy sayyidina Abu Burda ibn Niyaar radiyallahu ta'ala anhu fa qaala mu ne ya Rasulullah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa am naa ay dëkkandoo lii ñeel na ma imma ndaal xaala dafa ne bihim nekk na ci ñoom xafaafatun aku xiif gu tar wa imma wala boog xaala dafa ne faqrun dañoo ñàkk maanaam kon li tax mu teel a rendi xar bi gis ci xadis bii ñu weesu ne dafa bëggoon xam ne ni bis bi bisu lekk naan la ak yooyu mel noonu mu bëgg teel berndeel gaa yi mooy ne dëkkandoowam yi dañoo ñàkk wala boog dañoo nekk ci xiif gu tar mu bëgg lii ne teel a berber ndax bis bii bisu eet la bis la boo xamante ne jullit ñëpp war a bëgg lekk ba suur naan lii moom moo tax mu gaawtu ci loolu maanaam moom mooy kon ndekete yooyu ci jëf yu baax yu mag yi la bokk yi nga xamante ne jar nañ njëkkante dégg nga mu ne wa inni moo tax ndax man mii kat zabaxtu dama jiitu qabla salaati lu jiitu julli gi maanaam lu jiitu ñuy julli gi wa indi te nekk na ci man anaakun maanaam am bëy bëy bëy bu bu jigéen lii ñeel na wax na ah bu mu gën a sopp ila yee jëm ci man min shaatay ñaari xar yoo xam ne lax min yàpp dañoo duuf ci làpp yàpp waaye mu ne maanaam kon lii moo tax imam al-Bukhari indi ko ngir ne yenen bi sallallahu alayhi wasallam ba mu waxee mbir moo xam ne daa concerné waa ji moom mu jóg ne ko ah man de kon def naa li ma def day du noonu kon waaw man ndax am naa pexe wala yu mel noonu maanaam loolu tamit dañ ci xamee ne bu fekkente nit ki dafa dégg lu ko concerné ci dundam ci mbir moo xam ne jaamu yàlla la wala boog bàkkaar la wala yu mel noonu mu interpeller borom xam-xam bi nan lay def génn ci ak naka lay def ba mbir moomu dootu ko dalate wala boog naka lan mooy solution ci loolu wala boog naka la mën a def ba mën a tegu ci yoon wi nga xamante ne moom mooy indi ngërëmal yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu tamit nit ki di ko laaj waaye nit koo xamante ne mboolem ba bàkkaar yi mën nañ koo tudd muy def junni bàkkaar mën a toog ci benn jotaay ñu tudd junniy bàkkaar yooyu yëpp mu toog di siiñ di ree di xool gaay maanaam mel ni comme si moom dara concerné wu ko loolu moom vraiment ak ñàkk xel yàlla ñu yàlla sàmm ba mu waxee lii fa raxafa mu daal di woyofal lan la woo ñeel ko fii haa ci mbir moomu xadis bi gis nañ ko léegi walillahi alhamdu wal minna mun a qaala euh, euh, bil isnaadil euh, muttasil fi al kitaabi ilay haddathana muslim te moom mooy al ibn Ibrahim al-Farahidi rahimahullahu ta'ala muy imam ci waa Basra Abu Amr ash-Shahan maam euh, moom la siiwee Abu Amr al-Asadi al-Azdi muy euh, di waa Basra génn àdduna ñaar téeméer ak ñaar ak euh, ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy sëriñu imam Abu Dawud a gën a mag comme niñ ko doon gisee imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom waaye tamit ñu ngi ci kutubu sitta Euh, dégg nga moom moo woon bind ci ñetti téeméeri sëriñ te génnuma li nga xamante ne ah, moom mooy pont bi waaw kay maanaam jéggiwuma pont pont bi nga xamante ne moom mooy wa waa Basara maanaam moom mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koo teel a xéewale li nga xamante ne ah, moom mooy ay euh, sëriñ maanaam loolu dafa raar ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu njëkk ña lu ci ëpp ci ñoom ba ci sax jamono yu mujj yi maanaam faaw ñu nekk ñoo xamante ne dañuy def tawaaf yu bari euh, bari euh, euh, maanaam dañuy wër ñu baree bari doog a mën a gis ñi nga xamante ne maanaam dañuy wër ñu baree bari doog doog gis mu ne akaala xat doog gis ay maanaam doog a mën a nekk borom yu mag waaye ku mel ni moom wala imaamu ñoom imaam Maalik rahmatullahi alayhi ñoom ñu raar lañu rahmallahu al-jamii' mu ne qaala haddathana Shu'ba al-imam al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala al-Ataki al-Azdi rahimahullahu ta'ala moom euh, mi ngi gën a adduna juróom-ñaar euh, muy Abu Bistam al-Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi gën a adduna juróom-ñaar euh, fukki juróom-ñett fukkeelu at ak ñaar jàpp juróom-ñett fukkeelu at ak ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari y dëppoo ma maanaam mu bokk tamit ci ñoo maanaam génn àdduna téeméeri la ak juróom fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith am nekk ci kutubu sitta mu ne anil aswad te moom mooy an-Naxa'i rahimahullahu ta'ala Abu Qays al-Aswad ibn Qays al-Abdi rahimahullah al-Bajali moom di waa Kufa rahimahullahu ta'ala moom tamit hadith am nekk ci kutubu sitta an Jundub radiyallahu ta'ala an sahaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Abdullah Jundub ibn Abdullah ibn Sayfa ibn Sufyan al-Bajali maanaam mooy Jundub ibn Abdullah ibn Sufyan euh, euh, moom mi ngi Abu Abdullah mooy daakantal muy al-Bajali rahimahullahu ta'ala euh, mi ngi adduna ci juróom benn fukki at jàpp maam juróom benn fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Euh, moom tamit ay xadisam nekk ci kutubu sitta mu bokk ci saxaaba yi radiyallahu euh, taala anhum euh, nga xam ne solo na ci ay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadis waaye bëriwul mu ne no qaala nee na salla julli na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yawma nahri bisub laggi summa topp maanaam mooy bisub tabaski summa topp xataba mu daal di xutba summa topp zabaxa mu rendi maanaam nga gis ne kon dafay dafa euh, julli après mu reet mu xutba ginnaaw gi moom mu rendi fa qaala mu ne man képp koo xam ne zabaxa rendi na qabla lu jiitu an yu sallee ci muy julli fal yasbax na rendi waat uxra leneen makaanaxaa ci bërëbu wa man lam yasbax képp koo xam te ne nag rendeegutoon fal yasbax na rendi bismillah maanaam ci turu yàlla maanaam kon maanaam ne bu ñuy rendi tamit duñ ñëw rek daañu ne rek loj daa di daa di ñëw rek euh, rendi noonu rek mu jeex déedéet maanaam faaw ñu wax bismillah te boo ci tege allahu akbar allahumma hadha minka wa ilayka loolu moo gën maanaam bismillah allahu akbar maanaam nga bismillah mu tu yàlla nga dudd tamit màggaayu yàlla doo ci teg arrahmaanir rahiim gi maanaam doo wax bismillahir rahmaanir rahiim loolu tamit maanaam dañ naa rek bismillah allahu akbar allahumma Ah, yow buur yàlla mi turé raka rek mala yëkkati ko haada lii may rendi mi ko ci yow la jóge wa ëllëgati ci yow lay dellu maanaam nga gis ne kon lépp maanaam ci borom bi subhaanahu wa taala lay delluwaat hadith ah, bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat hadith numéro cinq mille cinq cent cinq mille cinq cent soixante six mille six cent soixante-quatorze ak sept mille quatre cent imam Muslim na ko indi hadith numéro mille neuf cent soixante ah, ñetti yoon imam An-Nasa'i na ko xadis numéro 4368 ak 4398 imam Ibn Maaja na ko xadis numéro 3152 imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro 18798 18802 18805 18812 ak 18815 ay xadisam kon dañu gis ne xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko ba mu des imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' mu ne baabu buntu man xaalafa ki nga xamante ne dafa wuute ak ak ak tariqa yoon bi iza rajaa su delloo yawmal eid bisub eid maanaam ne li nga xamante ne moom la ñu sopp tamit ci bisub eid te lool moo nekkoon baax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme koy gisee ci xadis bii di ñëw inshaa allah mooy ne booy dem da ngay jaar ci benn yoon waaye sooy dellu si nga jaar weneen yoon woo xamante ne bokkut ak yoon woo loolu nag ñaari eid yëpp ci yem mooy tabaski ak korite ngir ne tabaski moom yel li mu bokk la korite rek mooy rendi gi maanaam loolu daal lañ bokkut waaye boo xoolee dem ak tamit heure bi ñu koy teel a julli maanaam ni ñu gën a teel a julli bu dee tabaski que bu dee korite loolu rek la maanaam bu dee tabaski la ay quinze minutes euh, jàpp vingt après bu jant bi jógee bu dee tabaski la trent jàpp quarante minutes après bu jànt bi jógee maanaam loolu moom mooy différence bi ah déedéet tabaski la ñuy njëkk a julli tabaski moom moom la ñuy gën a teel a julli waaw ah dégg nga ah, leneen li nga xamante ne tamit moom mooy kon bu ñu demee maanaam booy dem nga jaar ci benn yoon booy dellu si nga jaar ci beneen yoon loolu nag dañuy wax borom xam-xam yi rahmatullahi wut nañ xool nañ maanaam ñaar fukk lu war a jege ñaar fukki tax tax yu war a mën a tax waaye daal li nga xamante ne moom mooy yi ëpp doole mooy ne. yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko doon def ngir ne eh, dañuy dañuy wax ne ngir ñu maanaam nit ñi bu ñu ko defee tamit gis ne mbooloo mi maanaam mbooloo julli ñu gën nanoo bëri beneen bi ci des moom mooy bu jaaree ci benn côté bi tafeeg ay yenn nit yi maanaam nuyu leen ñooñu fay ko am ngëneelu ku fay nuyoo bu jaaree ci beneen yoon daal di nuyoo ñeneen maanaam wala bokk ñu ne ngir ne yoon bi bu fi jaaree Euh, barke bi rek nekk fa bu jaaree ci beneen yoon yoon woow tamit daal di profité ci barke bi beneen bi ci def tamit moom mooy bu jaaree ci beneen yoon bu bëggee saraxe mu mën a sarax ñeneen ñi bu jaaree ci beneen yoon am ñeneen ñu mu bëgg a sarax mu sarax leen wala su yoratul lu mu saraxe tamit au moins maanaam du rombaat ñi ñuy ñeneen di ko di ko laajaat maanaam loolu tamit mu nekk beneen mbir beneen beneen yeneen bi ci def euh, moom mooy ne euh, comme ni nga xam te ne Euh, euh, euh, day tax tamit mu mën a gis tamit li xew maanaam ñe ñoo xamante ne maanaam day daal di romb yeneen i pàcc yeneen i nit ñoo xamante ne kenn ku ci nekk dana mën a waxtaan ak yow ak yu mel noonu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne war naa loo mën a tax maanaam mbir yi dafa bëri maanaam yoo xamante ne wax nañ ne amaan na lool moom moo tax waaye wallahu alam li ñu xam daal moom mooy ne loolu moom sunna la ci rawatina ci imam bi waaye na ci ma'mum bi tamit li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tamit def nañ jàpp nañ ne maanaam muy doxale noonu itam moo gën ñu royo ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne moom noonu la daan doxale bu daan yoonum daan jaar pour dem bokkut ak yoon yi nga xamante ne moom la daan jaar pour dikk mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Muhammad li ëpp nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo Sahih bi ñoom waxuñu kan la maanaam Muhammad rek lañ ne waaye ci riwaayat Abu Ali ibn Sakan rahimahullahu ta'ala moom dafa leeral kàlla mu ne haddathana Muhammad ibn Salaam te moom mooy al Bikandi muy sëriñ imam al-Bukhari Abu Abdullah ibn Abu Ja'far Muhammad ibn Salaam ibn al-Faraj as-Sulami Euh, al-Bikandi al-Bukhari rahimahullahu euh, ta'ala moom mi ngi gane adduna téeméeri la tax juróom-benn fukk ben benn ci guddi googu nga xamante ne ci la Sufyan ibn Sa'id as-Sawri génn adduna euh, moom maanaam mooy moom jëmmi guddi googu ci moom ci la gane adduna rahmatullahi alayhi maanaam mi ngi génn adduna juróom-ñaareelu. Euh, fan ci weeru safar ginnaaw euh, euh, ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari rek rek rek moo solo ay ci waa ashaabu kutubu sitta bañu jeex li moom mu kon bindee naa ci ñeenti téeméeri sëriñ naka noonu mokkal lu tollook juróomi junni ci ay xadiis Yonent bi sallallahu alayhi mu ne qaala axbarana Abu Tumayla te moom mooy Yahya ibn Wadih al ansari rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna téeméer ak juróom ñaar fukk ak jàpp ak juróom ñaar ginnaaw bi sallallahu alayhi muy marwazi hadisam nekk ci kutubu sitta mu ne euh, muy kon abu tumayla yahya ibn wadih euh, al-khurasani rahimahullahu taala euh, mu an fulayh ibn sulayman Euh, te moom mooy euh, imam bu mag boobu tamit rahimahullahu taala Abu Yahya al-Khuzaa'i Fulayh ibn Sulaymaan ibn euh, Raafi' rahimahullahu taala al-Aslami nekk waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon gisaat ko imam al-Bukhari ak imam Muslim solo ay seen ay maanaam solool ko ay xadiis rawatina imam al-Bukhari rahimahullahu taala moo tax. moom comme ni nga xamante ne mm, euh, léeg-léeg jam giñ ko jam ci ne wérul wala yooyu moom comme ni nga xam ne noonu la al-imam ibnu Adi wax rahimahullahu taala am na yoo xamante ne yu baax la ñoo xamante ne yu solo na ci Naafi' mu jël ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu loo xam ne ab nusxa la naka noonu euh, imam az-Zahabi rahimahullahu taala daan na mais loolu mooy lan lan mooy problème bi ñi imam yu màgg yaa ngi nii ñoom imam Malik moom Sooba ñeneen ne dañuy wax léeg-léeg nett a dara juum ci mais euh, alors lan mooy problème bi kon ñoom <laughs> amuñu amul problème dégg euh, bokk na ci euh, li nga xamante ne euh, maanaam kon moom mi ngi génn àdduna téeméeri at ak juróom benn fukk ak juróom ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon kon Madinatul Munawwara jamono ñoom imam Maalik rahmatullahi alayhi maam nekk tamit imam foofu rahimahullahu ta'ala an Sa'id ibn te mooy al-Anfari di Madina nekkoon qaadi foofu rahimahullahu ta'ala Sa'id ibn al ibn abi Sa'id ibn al-Mu'alla maanaam maanaam saxaaba boobu radiyallahu anhu surtout saxaaba boobu la Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu ta'ala anhu maanaam kon moom mi ngi génn àdduna téeméer ak ñaar fukk ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy siqa hadiisam nekk tamit ci kutubu sitta an Jaabir muy ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdullah wala Abu Abdurrahman wala Abu Muhammad Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram ibn Salama ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salama al-Ansari rahimahullahu ta'ala moom euh, mi ngi génn mi ngi génn àdduna fukki at ak juróom benn laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, mi ngi génn àdduna juróom-ñaar fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Sayyidina Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu ay hadiisam Euh, nekk ci kutubu sitta mu bokk sax ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñu ëpp lu ñu solo ay xadis ci euh, kutubu maanaam ñu ëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musnadam nekk junni xadis ak ak juróom téeméer ak ñeent fukk waa kay loolu mooy musnad sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda Euh, donc moom ay xadisam kon moom euh, voilà juróomi téeméer juróomi junni junni ak juróomi téeméer ak fukk waaw imaam al-Bukhari ak ci juróom fukki ak juróom ñett ginnaaw voilà ñoom loolu la imaam al-Bukhari wéetoo ci ñaar ak juróom ñaar fukk ak ñaar fukk ak juróom benn imaam Muslim wéetoo ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn voilà cent vingt six vingt six cent vingt six voilà Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu warda Euh, moom kon xadis boobu maanaam buñ ko xoolee kon lu ñu gis xadis waa Madina Munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu euh, wassalaam muy sayyidina xadis sayyidina Jaabir ibn Abdullah bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne kon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala mu ne kaana nekkoon annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iza kaana bu fekk bu ak ak tariqa yoon bi ci weneen yoon wu bokkut ak yoon xam ne moom la daan jaar mu ne euh, mu ne mu ne taabaahu topp na ci maanaam topp na ko maa def na mu taabaa ak moom kan Yunus ibn kan la mu def mu Abu Tumayla Yahya ibn Wadih moom la maanaam kon moom euh, Yunus ibn Muhammad euh, al-Baghdadi rahimahullahu taala mooy al-Mu'addib moom Abu Muhammad mooy daaxantalam génn àdduna ñaar téeméer ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay moom def na mu Abu Tumayla Yahya ibn Wadih rahimahullahu ta'ala an Fulayh mu jot Fulayh mu ne wa hadiisu Jaabir asah maanaam hadiis Sayyidina Jaabir bi radiyallahu ta'ala anhu moom moo gën a wér maanaam moo gën a wér ci mboolem hadiis yi nga xamante ne ñoom ñoo jaar fii nii wuuteeg maanaam leneen luñ mën a wax ne eh, dañuy maanaam benn maanaam ne mën a jaar yent bi sallallahu day jaar ci fenn rek maanaam bu génn duggee après day génnaat de xadis bi moom mooy bi gën a eh, wér ci xadis yi nga xam te ne ñoom ñooy dugg ci buntu bi comme niñ ko gisee wallahu a'lam mu ne wa amoon kii qaala Muhammad ibn Salt ah déedéet parce que fii nii dafa ni an Fulayq mu ni qaala an wa qaala Muhammad ibn ibn Salt an Fulayq an Sa'id ibn Abi Hurayra radiyallahu anhu après mu ni wax wax hadiisu Jaabir sax Yunus ibnu Muhammad an Fulayh an Sa'id an Abi Hurayra maanaam loolu moom am ci riwaaya Euh, Ibrahim ibn Maqal an-Nasafi boo xamante ne moom la jëlee ci imam al-Bukhari boo xamante ne dafa wax ne euh, foofu euh, maanaam daf ci moom ak riwaaya ibnu Sakan tamit dafa wax lool taaba'ahu Yunus ibnu Muhammad an Fulayh yow da nga ne am an Muhammad ibnu ah, Muhammad ibnu Salt waaw voilà. ci Saïd bi ci kaw waaw waaw waaw waaw waaw parce que Muhammad ibn Salt moom moo ne an Fulayh an Sa'id an Abi Hurayra itam voilà maanaam kon ñaari kii la maanaam c'est-à-dire que dafa am euh, am Abu Tumayla voilà te ki ko solo ci moom maanaam moom mooy ki Abu Tumayla Euh, euh, moom moom ki ko mutaabaa moom la moo jëlee ci Fulayha ibnu Sulaymaan léegi euh, kii nga xamante ne moom mooy Yunus ibnu Muhammad moom tamit jëlee na ci Fulayha mais bi pa dafa jëlee ci Sa'id hmm? voilà mais mu ne an Abi Hurayra voilà loolu moom moo ñëw ci riwaayat ibnu Sakan hmm? rahimahullahu taala ak riwaaya ibn Ibrahim ibn Maqal an-Nasafi hmm? voilà léegi am na imam Abu Nu'aym ci al ci mustaxrajam moom dafa ni an Muhammad muy ibn Salam al-Bikandi moom loolu la solo xadiis bi an abi Tumayla ba pare mu ne taabaahu Yunus ibn Muhammad an Fulayh ba pare mu ne wa qaala Muhammad ibn Salt yow boobu nga am voilà mu ne wa qaala Muhammad ibn Salt an Fulayh an Sa'id an Abi Hurayra pardaane wa hadiisu Jaabir asah maanaam kon askanale bi ñu mën a askanale xadis boobu ci beneen saxaaba bii moo gën a wér maanaam day wax ne mutaabaa boobu njuumte da ci am maanaam njuumte da cee am waaye li wér moom mooy ne xadis bi ci kan la jóge ta'ala jóge waaye du xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu hmm? kon loolu moom mooy euh, lënt lënt bi wallahu a'lam dégg nga mu ne baabun iza yusalli rak'atayni